bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi ala ixsanih walshukru lahu ala tawfiqihi wa imtinaanihi wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu tacziman lishaanihi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan cabduhu wa rasuluhu daaci ila ridwaanihi fa salawaatu rabbihi wa salaamuhu calayhi wa ala aalihi wa asxaabihi wa axbaabihi amma ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di ci sunu jotaay bi di waxtaanu fajar di ñaan sunu borom tabaraka wa ta'ala mu boole ñu defal tawfiq te defal ko mboolem jullit xam ngeen ne tey jii mooy sunu ñeenteelu ci téere bii di ashriyaatu ibnul qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala li imaam cheikh abdul aziz daaxil al mutayri xafidahullah démbu ñi ngi àndoon ak yéen ci tàmbali ashriyaat yooyu commencé lim ya ca njëkk te moo di fukki sabab fukki cause yoo xam ne dafay bijji bëgg bëgg sunu borom tabaraka wa ñu indiwoon ci ba ci njëkk tamoo di jàng alquran al karim sabab bi njëkk sabab ci boo xam ne dafay tax nit ki sunu borom tabaraka wa taala bëgg ko muy jàng alquran ñu waxoon ne tey jii danañ ci danañ ko àggale jàng alquran ci seetantal ko ak dégg lii li muy wund jéem a xam la alquran di wund jéem koo dégg ak la ci yàlla nam comme ki yor téereb jàmbur ni mu koy seetantalee di jéem a wattu ak leeral li nekk ci biir ngir mën a dégg la ca borom bëgg a wax lu ko raw na war a def ci alquranul karim ndax mooy téere boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala da ko wàcc ngir la nekk ca biir ñu fas ñu xam ko jëfe la nekk ca biir borom bi tabaraka wa taala moo wàcce alquranul karim ngir bëgg ñu jëfe la nekk ca biir jëfe goo xam ne dafay tege ci na yàlla bëggee ñu ta ñu ñu jëfe jëfee noona nee na ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun nee na topp leen li nga xam ne wàcceef na ko ci yéen mu bàyyi ko ci seen borom te moo di alquranul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Jibril comme ni daan wàccee ci yonent bi alayhi salatu wasalaam daan ko indil alquran noonu la baan wàccee itam daan ko indil sunna moo tax Xasaan ibnu Atiya bokk ci taabi'un yi rahimahullah nee na kaana jibrilu yanzilu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama bisunna kama yanzilu alayhi bilquran jibril daan na wàcce ci yonent bi alayhi salatu wasalaam daan na wàcc ci moom di ko indil sunna comme ni mu daan wàccee ci moom di ko indil alquran alkarim kon li yàlla wàcce ci noonu mu wax ñu ko wax yu ko yonent bi alayhi salatu wasalaam loolu la yàlla wax ma nañ ko topp top gi nag mooy xam li nekk ci biir fas yéene ko jëfe topp ko mooy jëfe li nekk ci biir te jëfe li nekk ci biir mënut mënut mënut am lu dul dañ koo xam xam gi day tege ji setantal ayaat yi jéem a dégg li di wax jéem a xam lan la yàlla namm ci li nga xam ne moo di alxuraanul karim ji moo tax boroom xam-xam yi ku mel ne al imaamu zuhri rahimahullah di wax ne min allahi tabaraka wa taala ar risala wa ala rasuli wa ala rasulina sallallahu alayhi wa sallam al balagh wa tabligh wa alayna at taslim wa alayna al qabul wa taslim nee na sunu borom tabaaraka wa ta'ala leetar bi ci moom la bàyyeekoo tamit al qur'an al karim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy jottali ya ayyuha ar-rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka min an-nas inna allaha la yahdi alqawma alkafirin yow yonent bi alayhi salatu wasalaam la yàlla wax ah ya ayyuha rasul la yàlla wax eh, jottali li yàlla li la wàcc li ñu ci yow soo ko jottali wu dey boo ko defut dey jottali woo leetar bi yàlla dana la fegal dana la muccal ci ay doomu aadama yi ci seeni musiba ndax yàlla day du gindi ñi nga xam ne yéefar lañ kon jullit bi dafa war a xam ne alxuraan du loo xam ne jàng gi tànn sa neex la dafa war a xam ne nekk ci biir xam li yàlla bëgg wax mu jëfe ko ndax amul lenn luñ ko toppaloo bul alxuraan du baaxu maam lañ ko toppaloo du ay waxi maam du aaday maam du cosaani maam du yooni baay du yooni maam lañ ko toppaloo moo di alxuraan ak sunna leerug alquran ak sunna la ko yàlla wàcc la ko yàlla toppaloo yaa ayyuha nnaasu qad jaakum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuuran mubina la yàlla wax ak leer gu bàyyikoo ci seen borom la yàlla wàcce fa ama alladina amanu bihi wa'tasamu fa ama alladina amanu billahi wa'tasamu bihi ñi gëm yàlla tag moyaanu ca yàlla fa sayudxiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima ñoonu yàlla leen di defal xéewal mooy walladina tekki walladina yumassikuna bilkitabi wa aqamu salaa di jàpp ci alquran te te taxawal jullit du mag sànq seenu seenu yool inna allaha la yudi'u ajra almuslihin dellu waxaat ne awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim xanaa doy leen sëkk ci ñun yàlla ñoo wàcc alquran ñu leen koy jàmmal ñu leen koy jàngal kon alquran doy na sëkk ci loo xam ne jullit bi mën na koo jariñ mën na koo gindi ci al adduna ak alaxiraam jubbanti aw yoonam bam correct nga xam ne dafay nekk koo xam ne yoonam dafay jub xocc mun a coow tege ci ba ci ba keroog ci li nga xam ne ba ci keroog ba keroog àjjana mu ne inna fi dhalika la rahma wa zikra li qawmin yu'minun yërmande la ak fàttali ci ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla mu dellu waxaat ne wa kayfa takfuruna wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim naka ngeen di weddee yàlla tabaraka wa taala te ñu ngi leen di jàngal aaya yàlla yi yonent bi nekk ci seen biir bi abi huwa wa ummi salawaatu rabbihi wa salaamuhu alayhi ila yawmi diin ne ku ngoyaanu koy ngoyaanu ci yàlla jàpp ci lim indi jaar ci aw yoonam topp ko kooku de gindi nañ ko ci yoon wu jub mu teg ci ne wa'tasimu bi hablillahi ci ginnaaw laaya ji ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqaatih wala tamutunna illa wa antum muslimun mu ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mooy ànd leen ci buubu yàlla gi alquran rek ci lañ mën a jàpp ak ak sunna mën a ànd waaye leneen duñ mën a jàpp bàyyi alquran ak sunna tënk suñuy jaamu yàlla ak suñuy pas-pas ca loolee moo xam nuñ ko mën a tuddee moo ay bind la moo xam ay dog la yu doom aadama yi joxe moo xam ay yoon la yu doomu aadama yi sàkkal seen bopp lum ci mën a doon ñambaas ko ci biir diina ji loola bay tàqale jullit ñi mais du leen boole kon jàng alxuraan lu mënta ñàkk la xam ne nekk ci biir lu mënta ñàkk la ndax nga mën koo jëfee ba bu faatoo nga texe ndax amul lenn lu lay laaj nag boo faatu lu alxuraanul karim ji ndax daan nga ko jëfe wala ndax xaman nga ko loolu lu ma ta bàyyi xel na kon nag buntu bi wax dëgg yàlla la ma ci bëgg a la ci bëgg wax dëgg-dëgg dafa doy dafa dafa des waaye loolu doon sëkk ci ab julit mu xam ne alxuraan ji moom yàlla lu ne mën na caa lu ne ca lu ne mën na caa Eh, kii bàyyi noonu ba mu des alxuraan ji alxuraan ji ku ci jàpp yàlla bëgg la kenn tënewu la ci waaw kenn tënewu la ci ku ci jàpp yàlla bëgg la ku koy jàng yàlla bëgg la moo tax ñi ci nekk doon torox mukk doo leen gis mukk ñu alku doo leen gis mukk suñ borom tabaaraka wa taala di leen bàyyi ak ñeneen yàlla moo leen di féetewoo lu mat bàyyi xel la moo tax Anas ibn Malik ne inna lillahi ahlina min annaas qaalu man hum ya rasulallah qaala ahlul quran hum ahlullahi wa xaasatu di ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe anas na tali ko ci moom ne yàlla am na ay waa kër ci nit ñi ñooñ ñooy ñen ñu ne waaye am ñooy waa alquran de ah xayrukum man taallama alqurana wa allama ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba noppi di ko jàngale alu waa ñooñ ñooy waa kër yàlla loolu moo tax bàyyi xel la moo tax ki mu kat alquranul karim yowmal qiyaama ñaari waajuram borom bi tabaraka wa taala da leen solal ndëpp mbaxanam teraanga maxaram wegeel boo xam ne dafay leer naññi waaw leeraay bi dafay leer naññi ñu solal leen ko solal leen kàddu ko daay yu rafet yéen su fekkee médaille boobu la ñuy takkal ñaari waajuram doom ji nag an la ko yàlla di fayee fa ya ayyuha alqaari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli xaalin mubajjila hani'an mari'an walidaka alayhima malabisu anwaarin min attaaji walxula fama dannukum binnajli inda jazaihi ulaayika ahlullahi wa safwatul mala yàlla ñu yàlla tënk ci alquran di ko jàng guddi ak bëccëg di ko jëfe ni ko yonent bi alayhi salatu wasalaam waxe la xasada illa fi ithnatayn rajulun ataahu allahu alquran fa huwa yaqumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar ku yàlla jox alquran mu koy taxawee guddi ak bëccëg di ko jàng di ko naafile ci guddi gi di ko jàng ci bëccëg gi wa rajulun ataahu allahi ataahu allahi ataahu allahu maalan wala ataahu allahu almaala fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahaar aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam koo xam ne yàlla da koo jox eh, alal mu koy dépassé ci guddi ak bëccëg kon loolu lu mat a bàyyi xel la eh, kon lii lu ma bëggoon a leeral la rek moo teg ci ne ahaduha wala asaani eh, ñaareel bi ci sababi mu ne at-taqarrubu ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id fa innaha tusiluhu ila darajati al-mahbubiyyati ba'da al-mahabba nee na ñaareel bi ci cause yi nga xam ne day tax yàlla bëgg ko mooy at-taqarrubu ila llahi jegen lu yàlla jegeen li jegeen lu yàlla jaamu yàlla bi nawaafili ci ay ndolleen ba'da al-fara'id ginnaaw farata ya fa innaha ndaxte moom tusiluhu da koy yeggale ila darajati al-mahbuba mahbubiyya ila darajati al-mahbubiyya da koy àggale ci dimension ku ñu sopp daraja yi ku ñu sopp ba'da al-mahabba ginnaaw bëgg lu am solo ngoog ñaareel bi moo di ginnaaw bu defee faratay li yàlla sant li ko yàlla sant ba noppi def ay ndolleen rek ay naafila xam julli moo xam jàngal Alxuraan moo xam zikkar moo xam saraxe la moo xam e, topp ñaari waajur ak di leen defal loo xam ne sax yàlla sant la ko kooku daa koy àggale ci daraje yi ku ñu sopp ginnaaw bi ko yàlla bëggee ba noppi dafay nekk ku ñu bëgg fa sunu borom tabaaraka wa taala lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci xadiisul qudsi alxadis alqudsi boo xam ne yàlla moo ko wax nee na wa ma zaala al abdu wa ma zaala abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafili xatta uhibba fa ida ahbabtuhu kuntu samcahu alladi yasmacu bih wa basarahu alladi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in saalani la utiyanna wala in istacaadani la uciidanna sama jaam bi du dañ di ma jegelu ci ay naafile ba ma bëgg ko su ma ko bëggee may nekk gis bi muy gisee nekk dégg gi muy déggee nekk loxo yi muy jàppee nekk tànk yi muy doxee maay nekk dégg gi muy déggee mooy nopp bi lu neex yàlla rek la ci bëgg dégg maay nekk gis bi muy gisee gis bi lu neex yàlla la ci bëgg a gis maay nekk doxo yi muy jàppoo jàppe loxo lu lu neex yàlla rek la ci bëgg di jëfandikoo maa nekk tànk yi muy doxee mooy fu neex yàlla rek lay jëm su ma ñaanee ma jox ko bu amee lu mu ragal sax ko musu ci moon ma musal ko loolu nag mooy darajatul wilaya àgg ci nag sunu borom tabaaraka wa taala nag moom féetewoo la ka gën a màgg yàlla féetewoo ñëpp waaye yow da nga ci am da nga ci am particularité lu am solo ngoog mbokk jullit hmm? nga xam ne da ngay gëm yàlla ragal ko eh, moo tax ñooñu ñëpp àgguñu fa am na ñoo xam ne naafila yi rek ci la ñuy eh, farata rek la ci la ñuy yem waaye naafila yi ña koy taxawee ñu tam ñooñu àgg nañ foo xam ne eh, dañuy àgg foo xam ne sunu borom tabaaraka wa taala leen di bëgg. moo tax jullit ñi ñetti xaaj lañ ñetti xaaj lañ am na ci ñoo xam ne dañuy saabiquuna bil xayraat dañuy njëkkalante ci aw yiw summa awrasna al kitaaba alladina stafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsi am na ci ñu tooñ seen bopp ñoo xam ne fal sax farata yi yenn ñoom dañ koy bàyyi yenn ci farata yi wa minhum muqtasid am na ci ñoo xam ne dañuy def farata def naa dañuy def farata yem foofu nag léeg-léeg ñu def leen leen ci ay naafila waaye léeg-léeg ñu tooñ itam am na minhum saabiqun bil xayraati bi idnillah am na ci ñoo xam ne nag dañuy jiitu ci aw yiw yi def farata yi def naafila yi sax ba ci yenn yi dagan sax dañ koy bàyyi ngir ragal borom bi tabaraka wa taala ngir lemtu ngir wóorlu ko mooy yàlla yitam duñ ko def lu dul ya ca néew sa heure buñ mooy yàlla dañuy gaaw delluwaat nee na kooku ku ci nekk rek bu àggee bu àggee suñu borom day nekk nekk ku bëgg fa suñu borom yàlla bu la bëggee day wax day woo jibril ne la kii bëgg naa ko jibril yow bëgg ko yàlla bëgg ko jibril daal di koy bëgg wax malaaka yi nekk ci kaw saman ñëpp ñu bëgg ñu bëgg ko bindal ko ak nangu ci kaw ci kaw asamaan